a'uuzu billahi min ashaytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqin sayidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmaciina amma ba'du siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bi ñu génn bi awnillahi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci euh, ahkaamu nikaax wala ahkaamu ziwaaj muy àtte yi jëm ci mariage ci lislaam eh, bu ñu fàttale ko ci jataay bi ñu weesu ñu ngi yemoon ci àq yi nga xam ne moom la jëkkër ji ameel jabaram voilà ginnaaw bi nga xam ne lañ jeexaloon te gisoon àq yi nga xam ne moom la soxna si amal boroom këram ah, àq yooyu nag ñu waxoon ci yi nga xam ne moom la jëkkër ji yoral soxnaam ah, gisoon nañ ci ne bu njëkk bi moo doon mu daal mu daal di koy yor ci njekk mooy di dund ak moom ci njekk ndax li borom bi subhaanahu wa ta'ala wax wa ashiruhunna bil ma'ruf mu ne ngeen dund ak ñoom jigéen ñi seen soxna yi bil ma'ruf yi ci njekk deuxième àq bi moo doon mu dépenser ci moom loolu gisoon nañ ko te li ko cadre mooy li yunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma aataahu allah laa yukallifu allahu nafsan illa ma aataaha mu waxaat tamit alal muusin qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu mooy aaya yooyu ñooy yi nga xam ne ñoo cadre li jëm ci wàllu dépense bi nga xam ne farata ci waa ji muy dépenser ci soxnaam yor li nga xam ne moom lay dunde ration wam moom la war euh, ak li nga xamante ni nii mooy lim koy solal euh, <coughs> ginnaaw bi ñu jeexalee ci jataay bi weesu li jëmoon ci wàllu dépense bi mooy wàllu dund gi selon nag moyens waa ji lay dépendre bu dee ne buur yàlla li mu wax ne li yunfiq zu sa'atin min sa'ati koo xam ne buur yàlla da ko yaatalal wërsëgam kooku na dépenser comme koo xamante ni nii yaatoom day wër wërsëgam dafa yaatu ci loolu ko yàlla yaatal waaye nag waman qudira alayhi rizquhu ku buur yàlla nag xompal wërsëgam yaatuwul kooku fal yunfiq na dépenser mimma ataahu allah ci li ko buur yàlla jox ndax kat buur yàlla mi leen bind sax moom moom laa yukallifu buur yàlla du gar du du du du teg nafsan benn bakkan illaa ma ataaha lu dul selon lim ko jox selon ses capacités yi nga xam ne moom la ko def ak say ay moyens léegi ñu ngi woon ci côté col gi ci lañ yemoon ne woon dinañ ko xaw a développer tey incha allah mais du gudd noonu ndax li yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax jotoon nañu gis li tax mu nekk farata ndax li borom bi subhaanahu wa taala wax wa alal mawluudi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf mu ne war na ci ki nga xam ne moom lañ jural doom ji muy boroom kër gi di góor gi na mooy di dépenser ci ñoom ndaw si seen soxna yi wa na di leen solal bil ma'ruf waaye lépp nag ci njekk léegi solal googu mooy la foofu lañ yemoon ginnaaw bi ñu xamee ne kon dafa war non seulement ni ko alxuraan wax waa alal mawluudi lahu rizquhunna wa na bil ma'ruf mooy loolu dafa leer farata la ci ñoom mu nekk tamit ijmaawu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim consensus communautaire que ne moom la war te tamit yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa wax wala hunna alayhinna rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ci xadiis bu nekk ci saxiixu imaamu muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullah alayhi mu ne te ñoom ñoom góor ñi la war ci seen ndodd la seen loos la tegu na dépenser ci jigéen ñi wa kiswatuhunna ak solal leen bil ma'ruf waaye ci njekk euh, loolu waxoon nañ li tax ndax nit manu la nekk koo xam ne day dundu saa muy sol yére loolu man da ne euh, ak aaya yi ñu wax ak xadiis yeeg ijmaa boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi léegi waa léegi nan lañuy natte solal boobu solal googu dañ naan la fokk mu nekk loo xam ne day jot ndaw si tout dépend ci taayam xam nga mënoo ñëw loo tax lii bil ma'ruf suñu boroom teg ko ci li nga xam ne mooy al urfu al aada li anna al aadata muhakkama ndax aada règle boobu fàttaliku ko al aadatu muhakkama mooy aada dañ koy àtteloo bu dee nii société bu nekk gox bu nekk dañuy xool ñoom nan lañ jàpp ne ku defal lii soxnaan de mooy ne solal na ko ah, loolu nag ça dépend ci ndaw si bu dee ne ku koo xam ne dafa am yaram kooku c'est sûr que yére yi nga ko yi ko boroom këram di utal day tolloog moom day ànd ak taayam bu dee ku tuuti selon ku tuuti la selon ku gàtt la selon ku njool la loolu lépp loolu ça dépend voilà léegi euh, mu am tamit selon loolu mooy selon ndaw si ci boppam waaye tamit selon fi muy dund moom voilà loolu mooy façon tolin yi day day day day day day day day day euh, changer selon ban gox ban pays la ndaw si nekk ban pays lay dund ban réew man réew ban réew lay dund ak ban gox lay dund yooyu yépp da cee am solo Euh, ndax lan bu dee ne yow par exemple femme la boo xam ne une femme africaine boo xam ne elle en Afrique yéen ñaar ñépp moo jëkkëram Afrique lañ ne mais Afrique fi nga xam ne mooy Afrique subsaharienne euh, mooy ñoom seen climat par exemple bu dee ne presque douze mois yi day tàng saa su ne bu dee ne douze mois yi day tàng kooku doo ko kooku kenn du ñëw ne waa ale léegi nag jëndalal femme bi yére hiver luy loolu du ko jënd lu muy doy yére hiver yére seddaay non bu dee ne moom day tàng at mi yépp température yi du wàcc ay ay ay ay ay ay trente degré ay vingt cinq ay quarante li jëm yu mel noonu kooku mënoo ko ne yow comme que jigéen ñi nga xam ne ñooy jigéenu jullit yi nekk Europe ñoom foofu day sedd te période bi ñu ngi janvier février ñoom foofu day sedd te ñoom kon ñooñu dañ leen di jëndal yére hiver kon yéen jëndal la yére hiver utal bu ko déedéet mooy ne selon dëkk bi muy ju bi muy dund bi ñuy dund ndaw si bi muy dund loolu da ciy da mooy liñ koy solal tamit day am rapport ak yooyu ak dëkk boobu bu dee hiver fii la comme pays tempéré yi ay ay France ay pays occidentaux yi Mongolie yooyu par exemple Mongolie Mongolie mooy contraire luñ jox exemple ci Afrique ñoom seddaay baa fa ay Canada ci kaw chez les Inuits ak ñooñu ñoom euh, tribu euh, amérindiens yi atabaskin yeeg ñoom gaa yooyu euh, Vancouver fële ci Canada côté yooyu États-Unis moo xam en tout cas ci ker kiiwu tempéré bi ci glacial bi ay Groenland Groenland ak yooyu loolu par exemple ndaw su fa su fa nekk kooku jëkkëram yére yi mu koy jëndal mooy yére yoo xam ne yére seddaay moo ci ëpp loolu presque yére seddaay rek li koy utal kenn du ko ne léegi yow bon comme que africain yi fële ci Sénégal saway bon euh, Mogadiscio sa fële saway ci Djibouti ay ñoom euh, bon ñoom Kenya saway Mombasa gars yi foofu day trente-cinq degré la tey période été lañ ne déedéet ndax li été fii hiverul étéwul fa ca des kon nag loolu la mooy selon tamit dëkk bi ñu ne ndax dëkkub tàngoor la wala dëkkub seddaay la wala boo mooy boo xam ne dafa nekk ci diggante bi comme Occident comme France nga xam ne day am ay mois yoo xam ne hiver bi day sedd été bi ñëw tàng par exemple dëkk yu mel noonu bu boobaa mooy ndaw si bu boobaa jëkkër ji da koy war mu utal ko yére yoo xam ne pour hiver la ak pour été mais mais tax fii mu am lu am solo mooy ne tekkiwul ne voilà léegi tekkiwul ne hiver bu jot rek mu jëndal ko benn vest bu diis déedéet du lool de du hiver bi na du tamit été bu nekk mu dafa war a ñëw comme at mi waaye hiver bii mu joxe ah, hiver ba ca bu mu joxe été bi ñëw mu joxe beneen été non non yii ñuy wax yi charia yi wax nii mooy gis nga bu doon benn yéere la boo xam ne moom la ko jëndal période seddaay yéere boobu def 15 ans ci moom te yàquwul yéere boobu doy naa bu ko jëndoon ba muy door a sëy si en l'an 2000 l'an 2000 ñu nekk par exemple France mu sedd comme période seddaay day am hiver ak été bi day day hiver bi day sedd mu jëndal ko benn veste bu baax boo xamante ni nii. def na ba 2016 gii ñuy wax mars 2016 affaire yi yàquwul mooy neen doy naa c'est pas obligatoire de ñu naan ay moom xanaa bennam biir rek la yor mais après du am na yeneen yu mu ko bu amee lu mu ko changer wala yoo xam ne dina sol yeneen du def du du ba mais jeex na jeex na benn yére la boo xam ne boo ko jëndee jeex na de naka noon tàngoor bi lool la bu dee ne yére bi nga ko jëndal mu ngi dund ba léegi même bu dee vingt ans la def doy na de mooy ne farata gi yàlla gi ñuy wax fii walla wa wa alal mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf loolu mooy doy na mooy ne tekkiwul comme niñ ko foowe waaye nga duy euh, armoire bi am fees de yére hiver fee yére été fee du loolu de loolu noonu du farata du farata rek tekkiwuñ ne soppuñ waa ji def ko bien sûr mais il faut mbir yi bala ngay wax ci ay affaire euh, yoo xam ne ay ngëneel la mooy il faut farata bi mu leer d'abord ndax sinon rek dangay gis couple yi am problème ci loolu di ci xuloo ay walla man dégg naa ne danga maa waroon a utal ay yére yére kii ak sa saabu jotee kan moo la saabu jotee du lool de l'islam waxul lool na ah. mooy ne bu dee benn yére bi mu ngi dox ba léegi bu defoon quarante ans mu baax tenir ba léegi doy na ah. te du te du rafle te du rafle voilà loolu la léegi nag loolu bu ñu xamee loolu d'abord loolu il faut mu leer que ni loolu mooy farata bi léegi nag leneen li mooy ne voilà mais gis naa ne bon je vais en acheter cinq je vais en acheter cinq voilà c'est bien damay naa ko ci jëndal cinq wala bopp ndaw waa ji ne moom moom ci ci ci coobaree boppam bon hiver bu ne gis naa ne naa ko jëndal benn tamit loolu lu baax la day gënal taxal diggante bi rek bu dee man na ko mais dañoo bëgg a wax mu bañ a nekk principe boo xam ne ëllëg ndaw si danaan non affaire bi faratal nga di ko réclamer tout le temps ba bu ko waaj joxul mu ci neex ndax affaire yi foog mu leer voilà ndax ay ñun ay wolof lañu foog affaire yi leer te lépp bil ma'ruf mooy ci urfu la bil ma'ruf bi nag moo indi fekk fait affaire yi ça dépend ci pays bi ça dépend ci réew mi même réew mi Sénégal kese day wute ndax xam nga man mii dëkk Bawol xam naa ne Bawol tàngoor ga fa ne Kaolack tàngoor ga fa ne Saalum tàngoor gooku fa ne waaye waaye wute nag euh, léeg-léeg euh, temps comme ay février janvier ni muy sedd Dakar fële du ko sedde noonu même bu dee ne température yi guddi gi day baisse mais guddi gi kenn du sol du génn nga ut mbàjj mu baax doy na sëkk kantaal li ci def bëccëg gi day tàng tàng ba 40 degré kooku bu amee benn yére bu mu ko utal bu baax bu tenir baax na de loolooy farata bi de après nag ci mbaaxam moom ci ak gis ne lii mooy gën a rafetal suñu diggante mu koy yokkal di ko jëndal voilà loolu lu baax la loolu lu baax la te loolu l'islam day woote nit ñi jullit ñi ñuy dem ci li nga xam ne moo gën al ihsaan li gën a rafet tout temps li gën a moo tax ci wax yi suñu boroom ne wa qul li ibaadi yaqulu allati allati hiya ahsan waxal sama jaam yi ñuy wax ak li nga xam ne moo li gën a rafet voilà mais tekkiwul ne wax loolu tekkiwul ne wax lu dagan dafa xaram loolu tekkiwu ko mais fii dañoo bëgg wane ni mbir yi lii mooy farata bi lu ci yokk nag mooy mbaaxam la mu leer ba bu ko defee ëllëg benn jigéen du ci poñe jëkkëram ndax loolu naan ko walla ndax yére yi hiver ak yére yi été bu dee été bi bu fi defoon cinquante ans d'été yére bi baax baax na voilà léegi nag c'est bien sûr que di ko changer bu bu dee man nga ko mais ñu bañ a xam ne mbir yi du nekk loo xam ne farata lu dul yàquwul loolu mooy yére yi ñuy wax ah. war na ci jëkkër ji mu solal ko ak yooyu jeex na de loolu la de pas ay tabaski bu jot mu ñawal ko de nga gis ñeen moom ni ñuy sonal seen boroom kër yi surtout suñu société yi africaine yi nga xam ne sénégalaise yi nga xam ne sawaay dañuy sonal jëkkër ji ci tabaski gaa ngi jege si koo xam ne am na problème mu xar mu mu mu jënd xar problème mu dépense yi jëm ci loolu problème mu xale yi nga xam ne ñoom it seen li seeni bëgg-bëgg yi ñuy woote bu dee ay waajur mu ngi dund mu bëgg leen a teral yooyu yu nekk loolu lépp mu nekk ci ak yenn yi nga xam ne bu dee ne bon non waajur yi bu dee ne boobu ñoom bon mooy ne dépenser ci ñoom ci moom dafa war te lool ci ay kaala yu précis nekkul ne waajur bi doom ji da koo war a dépenser ci luñ joye la déedéet déedéet ki war ñu mu dépenser ci moom mooy jabaram soxna ak ay doomam waajur bi nag éventuellement tout dépend de son cas ak kaawu doom ji tamit léegi mooy yooyu yëpp am yoo xam ne farata ci moom mu def ko ndax tabaski loolu sax bon du farata mais mu muy def yooyu yow nga bëgg koo teg yoo xam ne ay waaw sama jasneer bi man ci jasneer bu bees bi Autriche bi laa soxla bu jóge Autriche léegi moom laa soxla nga xam ne xaw ma mètre xaw ma lan mètre euh, trente mille te yow nga war cee jënd euh, sawaay sept sept mètres waaye xam nga ne loolu tar na bu dee waa ji manu ko mu am problème boo xam ne xamul fu mu koy waxe bu buy dox ci mbedd yi sax xel mi du fi ne ndax mu ngi xalaat wooy wooy tabaski jéeg dépense buy ñibbi bu jógee liggéeyam di ñëw ci kër gi day tiit bu dee mbir mi pareegul euh, yembagul eh, di xalaat lan laa war a tontu fànn bu ma demee tey dina ma dina ma ko rappeler ndax affaire yi ah jour ji nag arrive léegi tabaski ji ak xam nga yooyu ci loo xam ne yow du farata du obligatoire ci waaye loolu nag mooy ne il faut nag ñiy jàngale leeral loolu que ne yi ñuy wax lii la c'est pas tabaski bu jot dañoo war a dañ leen a war a xottil korite gi jot ñu xotti leen bu ñu amee ngént ñu xotti leen yooyu yooyu du farata ah. ñuy dem gàmmu ga ñu xotti leen ñuy dem màggal ga ñu xotti leen seen conférence annuelle bi am ñu xotti leen loolu amul la mooy du farata laa la bëgg a wax léegi nag bu dee jëkkër ji man na ko bëgg koo def ngir teralee ko soxnaam loolu kay moom masha allah yal na ko ci yàlla jàppale mais nag du farata manoo cee poñe jigéen ji manu cee tenir rigueur boroom kër kon loolu mooy li nga xam ni moo jëm ci wàllu sol gi léegi mu des beneen muy ginnaaw kon euh, dund ak moom dund gu rafet àq bu njëkk bi dépenser ci moom ak dundam li muy lekk ak naan euh, solal ko mu des beneen bi mooy euh, léegi nag nga dëkkal ko mooy ndaw si nga utal ko foo xam ne moom lay dëkk te loolu euh, suñu boroom subhaanahu wa taala moo ko wax ci suuratu talaaq fala waxe loolu bi mu naan askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum a mu ne askinuhunna liy wane ne farata la mu ne askinuhunna ñoom jigéen ñi dëkkal leen min haythu sakantum fi nga xam ne moo ngeen dëkk yéen jëkkër yi waaye nag min wujdikum selon seeni moyens selon seeni capacité voilà ah nga ne ma mais yow aaya bii nii nga ne fi nga tegtaloo fi nga tegtal fi nga amee tegtal buy wan ne dëkkal soxna si dafa war ci euh, jëkkër yi ma ne waaw nga ne ma pardon waaye waaye yow déggoon naa la yàlla def na man déggoon naa la euh, dégg naa tafsir suuratul suuratul talaaq bi dégg naa ko de déglu naa ko waaye saar bii aaya bii nga wax askinuhunna min haythu sakantum min wujukum suuratul talaaq la ne mooy saar bi topp ci suuratu bi bi topp ci tahrim bu dee ci suuf nga jóge di dem ci kaw wala boo jógee ci kaw di wàcc mooy bi ñëw après tahrim no moo jiitu tahrim boobu waa saar boobu divorce lay wax mais askinuhunna min haythu sakantum min wujdikum loolu jigéen ñi ñu fase la doon wax léegi yow comme que ñooñ lay wax ñu ñu fase la wax nga dëkkal leen fi ngeen dëkk selon le vos, vos moyens waa léegi naka naka naka nga mën a waxe ne kon ndaw sii nii eh, nga xam ne dama koy door a takk moom moom moom moom ci aaya boo xam ne waxul ak moom ndax moom kenn fase wu ku ñu fase la wax ngeen dëkkal ko fi ngeen dëkk selon vos moyens ñu ne la waaw eh, si remarque bi baax na te day wane ne kon yaa ngi def diffé yaa ngi loolu lu baax la nit buy buy jàng tamit lool la mooy bul ne kii domaine bii la ñuy wax man dama koy détacher ak beneen domaine bi déedéet ndax l'islam un la indivisible mooy ne gis nga manoo ñëw daan man bu may wax ci ci ci ci ci ilmul suluk ilmul suluk samay wax day wuteeg li may wax ci sharia bi déedéet ci bu may wax fiqh bu may wax euh, ci lële mu wute déedéet déedéet ndax affaire yi benn source la muy alquran xadiis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ay njàngaleem jeex na léegi nag comme que loolu la moo tax di relier yooyu am solo nga dégg mu wax fële ci tafsir que ni lii la tasaar bi lii lay wax contexte bi lii lay wax yow naka nga ci mën a tirer ne kon affaire bi moom ki ñuy door a takk moom waa ji da koo war mu dëkkal ko ñu ne la waaw kay léegi nag may ma ma tontu la insha amul contradiction te tamit mooy ne istinbaat bi muy jële àtte biñ tiire fii këne kii dafa war ci moom ci aaya bi lu nekk la insha boo ma dégloo nga déglu déglul ma wax la bien sûr ki nga doon wax saar bi dane askinuhunna min haythu sakantum min wujdikum wala tudaruhunna li tudayiqu alayhin ainsi de suite boobu mu ngi wax jigéen ji nga xam ne dañ koo fase benn yoon wala jigéen ji nga xam ne dañ koo fase ñaari yoon nga xam ne man na ñëwaat mooy boroom kër gi ba léegi mooy ne kooku noonu man naa jëlaat soxnaam fekk iddaam jeexul mooy ne nit bu fasee soxnaam benn yoon fag soxna si jàpp idda te loolu lépp mu ngi ci suuratul talaaq ak suuratul baqara bon quant détails yi duñ ci dugg ndax euh, bu dee bëgg nga ci lu leer déglul tafsiru suuratu talaaq bi nga xam ne moom lañ def commentaire bi mu ngi ci archive yi suuratu talaaq boo demee foofu muy ci jotaayu tafsir yi euh, di nga fa fekk lu gën a lool moo tax duñ ci ñëwaat di gën a guddal exemple nit ku fase soxnaam benn yoon ci durée iddaam mooy bi ndaw si xam nga lool ñun ñun lool ci wolof yi te foofu développé naa ko développé nañ ko fa bu baax walillahi alhamdu wal minna mooy ne ñun dañoo tàmm bu ñu fasee ndaw si mu dem këram toog mais borom bi nag subhaanahu wa taala da ne boo fase nga dem bëgg koo jëli jëli ko am ngandum problème ñu la koy tereg seeni baay ak ñooy di la ko tereg seeni yaay alors que amuñ ci droit mooy ne yow boo ko fasee fekk iddaam jeexul ndaw si sa soxna la ba léegi mooy bu la neexee nga dem jëliwaat ko mais dañuy compter benn ah, mais benn fasee ngoog sa benn bal dóor nga ko léegi mu dese la naan deux mooy ne voilà ku mel noonu mooy ne yow bu dee ne ki ñu fase euh, tas boroom këram man koo jëliwaat bu dee ne kooku la yàlla naan dëkkal leen leen jox ndigal jaamam yi bu nee ne kooku ñu fase moom moom la dëkkal ko nekk ci loosu jëkkëram ji ko fase mais lan ngay xalaat lan ngay xalaat ci ki nga xam ne fase bu ko moom mu ngi ci biir sëy bi da koo takk yow ki ñu libéré ne ko demal mooy fase loolu la mooy mooy dog nga ko mais nag buum gi dogagul complètement moo tax tatliq raj'iyya ak ba'ina dafa am fose goo xam ne moom day dog complètement kon ñaar ñoo xam ne ñaar ñuy sëy ñoo xam ne kenn jëkkër ji dafa tuumaal soxnaan si ne ko da koo fekk muy jaaloo kooku ñu rëbbante ba def yooyu yëpp bu ñu fasee sëy boobu si fini ñooñu ba àddina di jeex manatuñoo manatuñoo sëyati c'est fini fini fini fini fini manatuñoo loolu mooy tatliqa baa ina mooy fase boo xam ne ah mooy dañuy séparer seen diggante à jamais am yoo xam ne nag mooy mën nga koo jëliwaat mooy comme ku takk soxna fase ko benn yoon ay daam fekk jeexagul man nga koo jëliwaat sa soxna la te doo soxlawaat lan lool lan mooy lu muy lu muy tekki lool mooy soxlawaatoo ñuy mayewaat ñuy dajalewaat gaa yi ngay joxewaat dot déedéet alors que mooy daam jeexee yow bu boobaa moom moom dangay ngay reprendre voilà léegi yow dañ naan la yow ndaw si nga xam ne dañu koo fase kooku ki ko fase mu nekk farata ci moom mu bàyyi ko ci këram dëkkal ko waa lan ngay kon kay ci ci baabu awlaa kon kay xam nga ne mooy kay fi fi mu gën a yeey ki mu gën yeey nga dëkkal ko mooy ki nga xam ne fase woo ko quand hmm? loolu moo tax <laughs> aaya bi lool la voilà ah kon loolu mooy wane ne kon farata la léegi nag nga ne ma bon léegi bu ñu xamee loolu mais am na ay yoo xam ne ndaw si man na ne comme niñ waxoon charte yi ngay teg ci bu sëy bi bu ñuy laata ñuy takk sëy bi man nag boo ma takkee du ma jóge sama kër bàyyi wa waa ji d'accord mu am fa néeg boo xam ne boo néegam la waa ji bu ñëwee fala ji ne fala waa ñëw bu dee dafa am yeneen soxna falo falay ñëw bu ayam jotee mu nekk fa wala yu mel noonu wala sax amul yeneen soxna falo waa ji di ñëw loolu am na ci droit bu waa ji d'accordé mooy ne boobaa kenn du ne léegi yow eh, dëkkal ko déedéet ndax loolu ndaw si moom moom loolu noonu mooy àqam la mais moom moo wàcc moo jël àqam ne moom bana moom këram la kër baayam lay toog voilà léegi euh, waa léegi façon dëkkal bi moom fa fa fuñ fu bon fi ñu koy dëkkal moom nu muy deme dañ naan la loolu est-ce que ça dépend ci mooy situation ndaw si lañuy xool ah ndaw si nag bourgeoise la de kii surtout Mitterrand la de wala kii surtout la de ah ça kii c'est la bourgeoisie oui pure kii kii kii cette femme là elle elle de la de la pure bourgeoisie française ay gars yi française yooyu <laughs> bon est-ce que léegi kon waa ji dañ naan ko haa yow nag comme que bourgeoise nga takk surtout la joor nga takk <laughs> yow nag dangay xool ndaw si moom selon moom fi mu bokk selon façon kër yi ñu xam ñoom seen pale yi ak seen château yi yow fu mel noonu nga leen koy dëkkal lool la lool la walla di naan la non non mooy lii dafa leer alxuraan dane te lool mooy waxu jumhurul ulama te mooy li gën a wér mooy de mooy moyens yi waa ji lañuy xool est-ce que waa ji moom ndax suñu boroom loolu askinuhu na dëkkal leen min haythu sakantum fi ngeen dëkk min wujdikum selon seen li mooy kon koy loolu leer na li yunfiq zu sa'atin min sa'ati na dépenser ngir mu dépenser zu saatin koo xam buur yàlla da ko yaatalal min saati ci yaatal gi ko yàlla yaatalal xewala wërsëgam wa man qudira alayhi rizqu falyunfiq mimma ataahu llah ku yàlla xompal nag rétréciral la sa wërsëg kooku nag na nay dépenser ci li ko buur yàlla wërsëgale kon nag waa ji tamit ci wa comme ni mu ci dépense bi sol gi dëkkal gi it noonu la Euh, léegi dëkkal gi mooy mooy mais bon ba léegi c'est bien waa leewlu baax na mais est-ce que mooy dama koy utalu kër kër liñ xam kër ñun ci wolof maison wala loolu lay tekki mu la ah non non tekkiwul loolu ah. tekkiwul ne femme bi par force jëkkëram da koo war a utal kër wala sax jëkkër ji en tout cas mu am kër goo xam ne fa la koy yóbbu du lool de jëkkër ji bu dee man naa luye benn néeg ab néeg laa wax de néeg boo xam ne fekk ñoom couple lañu xaj nañ ci man nañ cee nekk seen besoin yi nga xam ne ñoo yu naturel yeeg yooyu ñu man koo def sans problème ñu xaj foofu man faa denc seen yi nga xam ne manula ñàkk ñu denc ko néeg boobu doy na même bu dee neuf mètres carrés la c'est ça hein pas ay ay néeg yoo xam ne nga xam ne day am ay cuisine fële lavabo fële kii yële euh, douche fële kii fii nga xam ne séjour fële de du loolu de du loolu loolu du loolu mooy ne néeg boo xamante ne nii même bu dee benn néeg buñ luye la waa ji ut ko luye ko yor fa soxnaam papa pëng même bu amul salon soxlawul salon ñun moom ñun ñun ñun dañoo problème ñun wolof en tout cas mooy ñun li nga xam ne noonu lañ concevoir affaire kër yooyu loolu lañ jàpp mu ñu jàpp yii yëpp di xalaate noonu ay solal solal gi nit non du loolu de bu dee ne yow neuf mètres carrés bi yéen ñaar xaj ngeen ci man cee tegub lal wala sax muy muy laltu gi ngeen di lal wala basan boo xam ne man ngeen cee fanaan ta du leen wàññi dara wala benn matelas bu ngeen teg ci suuf wala nga xam gonflable la wala yooyu noonu jeex naa ah. bu ngeen bu ngeen xëyee lem teg soppi ko wala tëj claque yooyu bu neexee def lal bu neexee def ku fauteuil am foo xam ne di ngeen fa mën a jullee am toilette yu ngeen am ak yooyu c'est fu ngeen mën a sangoo fu ngeen lii doy na sëkk moo xam ci néeg bi la ne wala ci biti c'est du pareil au même mooy loolu la. du ay château ki ay ay ay villale non non loolu mooy li nga xam ne mooy dëkkal gi ñuy wax tekkiwul euh, ñu naan waay waay yi bon na ko utal terrain par force daaw ndaw si fu yaatu la war a nekk ay nit ñi buñ ko seetsee nit nag mais mu war fa la dëkk mu accueillir leen foofu wala boog bu dee bañ na lool mu bañ a accueillir kenn kër mu jeex yow yonent mi alayhi salaatu salaam xam nga fan la dëkkoon la ila xam nga waxoon nañ ko fi bi ñuy wax euh, euh, début début ère médinoise bi mooy avant ñu ciy dugg bi mu agsee bañ koy tabaxal jàkka ji ak néegu soxnaam yooyu ni néeg yooyu xam nga luñ def ah, Sayyidna Hasanul Basri bu ma soxna taxaw nee na man bu ma taxawee yëkkati sama loxo damay laal toit bi néeg bi xatoon na xat goo xam ne xoola sayyidatu Aisha radiyallahu anha li mu wax yonent mi alayhi salaatu salaam bu doon naafila guddi moom day bu tëddee yonent mi alayhi salaatu salaam bu waree bu waree sujjóot day puus tànk yi da koy kobos mu puus tànk yi mu mën a sujjóot yow trois néeg boo xam ne boo taxawee presque boo taxawee boo taxawee ci néeg bi presque trois bi di laal sa bopp bi bu ci nit tëddee ngay julli ngay julli ngay julli boo bëggee sujjóot fokk nga kobos ko ngir mu xëcc tànkam moo tax affaire du ñun ni ñu foog nii de jàpp naan affaire ay château lay doon ay ay salle de ay ay ay séjour ay kii ay euh, sama nëf sama fauteuil yi mag cuir laa soxla demal ma cuir senteur non yooyu amul de lii mooy farata ji léegi nag ay cuir centeur ak yooyu noonu villa wak château loolu koo xam ne moom moo gis ne lii naa ko def loolu xëyrun na ko def sauf ko dañoo fii dañuy leeral li nga xam ne mooy farata le minimum le seuil minimum qu'il mooy lii waaye ne lii mooy le seuil minimum tekkiwul ne mënoo ko dépasser déedéet def kay xam nga ne loolu moo gën a yaatu moo gën a neex ku mu neex nga def loolu ku ko man te nga man ko waaye bu ñu tenir rigueur soxna yi di tenir rigueur seen jëkkër yi ci yoo xam ne du farata néeg bi mooy li la wax bu dee am neuf mètres carrés la mooy neuf mètres carrés xam nga mooy bu dee ñu nekk France fii mooy genre pantre boo xam ne comme comme néegu étudiants yi voilà mooy résidence universitaire yi mais Cheikh Anta sax noonu la xaw a mel man mas naa fa dugg mais bon yàgg na euh, mooy université de Dakar bon boobu comme que man jaaruma fa mais mas naa fa dem doon seeti ñuy seeti maag sama benn waaye ay su ay gars yu ñu xamoon foofu mais seen néegi gis naa ne sorewul ak euh, yii nii mooy par exemple lu mel noonu yooyu la yoo xam ne mooy diñ ci xaj jeex na diñ ci mën a teg say say yéere man cee suturloo jeex na tàkk léegi nag ku gis ni naa def lu pulool nga def ko xayrul kon loolu la léegi bu ñu xamee lool mooy waa bu dee ne waa ji euh, bon ndaw si mu ndaw ñaari soxna la yor dëkkal gi mooy lan ku nekk am kër ñu ne la non non yow déggoo li ma la wax bu dee kenn ki rek du am kër waxatuma laa nga naan ma ñaar nañ am kër waaye nag boobaa doone man sama neuf mètres carrés bi laay jël ñaari soxna yi dugal leen fi déedéet non non non ndax loolu imagine woo nga nekk ak ñoom ñaar ci benn néeg booy see kenn ki keneen ki di leen dégg yu mel noonu loolu bokkul ci li nga xam ne rafetal diggante la te tamit loolu dafa bokk ci yi nga xamante ne yooyu yooyu du noonu lay demee mooy ku nekk danga koy utal néeg voilà danga koy utal néeg boo xam ne bu dee neuf mètres carrés neuf mètres carrés doy na sëkk képp nag koo xam ne man na moom te am na kàttan ne man soxna su ma am dama koy jëndal kër kan moo ko tere kenn terewu ko aawo bi am na këram def naa ko sa tur yaa ko moom ñaareel bi am nga sa takk naa këram pare na sa turam sa kii yaa nga fa ku nekk mu nekk faaki doomam bu ko neexee mais dañ la bëgg a wax ni loolu noonu mooy waa def na lu loo xam ne moom lu baax la voilà mu des mais est-ce que ndaw si moom man na ne man man na ne jëkkër ji man nag bon euh, man daal duma duma du ma dëkk du ma dëkk ak sa say mbokk déedéet man du dëkk ak say mbokk li ma man daal bi ma li ma man daal mooy man bu ma dëkkee mooy ay sa yaay ak sa ñooñu sa frère yeeg ñooñu sa sa bàyyi sa kii man du dëkk ak ñoom. Euh, loolu est-ce que mën naa nekk loolu xanafiya euh, yi waa jumhur ak shafi'i yi ak xanaabila yi rahmatullah alayhi ma dañ ne loolu waa ji du leen boole ak mooy waa ji takk benn femme boole indi ko ci même kër ak mbokkam yooyu euh, mooy ne fenn lay mën a nekk bu dee ne ndaw si moo ko d'accord Euh, bu dee ne mais mais bu dee ne moom day gis na ne nekk ak ñoom man na yàqu sëyam wala man na koo lor mais tekkiwul ak principe nga teg ko ne man nag moom lenn la moom say waajur ak yooyu moom da leen bëgg a dëddaleeg waa bu boobaa nag moom loolu loolu moom du dagal kenn bu ko def bëgg anti moom mooy gaa yi diskat yi léegi rek man moom mag sama jëkkër ñu ñaar rek bëgguma ay yaay bëgguma ay baay di émis di simisewu ci sama sëy non yooyu dañ naan lay hé téyel ñu sa façon làkk yi ngay làkk waxoo français waxoo wolof lii lay wax dafa leer loolu daa manu ne yow lenn la mooy bu dee ne dalay lor waaw mais ay lii bëgg accaparer waa ji ba buy dem kër baayam ak yooyu sax déedéet nga mer ci wala buñ fiy ñëw ngay fexe buñ fi ñëw déedéet xam nga ne lool bokkul ci rafetal diggante te tamit loolu ay prémices la yuy wan ne sëy bi nar na yàgg soit waa ji entêté wu ak ay parents wam ànd ak ndaw te loolu moom barke bariwu ci daal dogo ay mbokkam te loolu bu ko defee def na lu xaram ndax yone suñu boroom moo ne wa qadaa rabbuka allaa ta'budu illaa iyyaahu wa illaa iyyaahu wa bil suñu boroom moo digle dogal digal leen ngeen daal di jaamu ku moom benn yàlla waaye seen waajur yi nag ngeen daal di jëme njekk di def njekk jëme ci ñoom ki la nag nañ boo moo boo fi kiiwee ma tas wala ay man moom du ma ñoom te man sama kër du ma nangu ñu ñëw fa ak yooyu kooku noonu prémisse la pour yow góor gu ñu wax loolu sax loo bëgg-bëgg ndaw si ba dof bi yoboo nga arrêté fa relation bi mooy ne déedéet ñii dañ ne bu dee ne ah moom da mbir yi la koy lor voilà ndax tamit comme que dëkkal bi dëkkal bi moom xàqam la ndaw si bu ko neexee comme que dëkkam kii bu àqam la mu ne non man nag même kër gi bon non non léegi sauf que bu dee suñu ngir bi ñoom dañu def différence entre jigéen yi nga xam ne bourgeoise la ci classe kii bi la ak koo xam ne moom ci euh, kii nu mu tudd euh, ci population bi ci euh, ñu nga xam ne mooy classe moyenne beeg yooyu loolu lu mu ci man di dégg ne mooy ne sikk nekkul ne surtout te lii nii dafa gën a nekk affaire yii nii affaire urfu la mooy ne gis ne am na société yoo xam ne loolu gaawul mu ngi mel ni France xoolal pays occidentaux yi imaginer mooy c'est loolu c'est rare nga gis couple boo xam ne day dañoo dëkk ak seeni parents loolu c'est rare ñoom 18 ans rek waxuma la laata ngay takk rek boo amee boo majeure rek ñoom pour yow dangaa war a am sa kii nekk sa liberté am sa néegu bopp am sa këru bopp pas kër ba ñun buñ tudd France du comme këri Sénégal yee de gars yi chez moi la ñuy wax duñu wax sax à ma maison ndax maison yooyu yu virale la mooy ne chez moi mooy da ngay luye léegi mooy loolu noonu mooy seen loolu affaire affaire aada aada la dëkk yi ak cosaan yi loolu day wute léegi mooy bu dee France fii mooy ni nga gis couple buy dëkk ak waa këram waa loolu daanaka loolu c'est xanaa jamonoy crise nga koy gis bu crise bi amee nga xam ni bon léegi mënatuñoo fay seen logement ak yu mel noonu mën ñu dem seen kër bàyyi nekk ak ñoom te lool ñu ngi ne xiis ñu ngi yàkkanti seen seen situation débloqué wu bañ jóge fa loolu affaire waa dal alors que ñun bu dee Sénégal gee même bu dee ne bu dee ne France bàyyi bi ab château la yoroon ñoom pour ñoom dëkk noonu ak seen seen doom loolu c'est rare alors bu dee Sénégal yow kër boo ko amee mu am ñeenti néeg sa baay di dund ak yooyu mooy yow nga am soxna mooy liggéey doo xalaat naan damay jëndi kër feneen di bàyyi paa bi fenn ñu ngi dundul da ngay nekk ñoom sa soxna fa nga leen di ngir ñu jàppale leen sax moo tax loolu affaire aada la sikk nag nekkul ne loolu moo tax question yi niñ koy traité mooy xoolal. moo tax gis nga yii dafa bari bil ma'ruf voilà mooy ne wa ashiruhunna bil ma'ruf lépp la ëmb dund leen ak ñoom ci njekk mooy ne léegi jigéen googu bu dee gis nañ ne dañuy xool selon société yi ñun société africaine euh, bii nga xam ne ñoom loolu dafa bokk ci li nga xam ne day dëgëral ay relation te tamit day tax day mooy ne loolu tamit lañu yàlla digal mooy ngeen ngeen di rafetal jëme ci seen waajur yi bu dee ne lii da koy urf bi doolu day gën a rafetal dañ def loolu mooy ndaw si ci mu sëy si ci kër gi voilà ak waajur yi mais pas nga utal ko fële mais même ci kaw ñoom ñëpp buñ ko d'accord grawul mais yow bu dee ne loo xam ne leer na boo ko defee am mbamb lay doon yu mel noonu te man na jur le fekk que àq yi nga yoral sa waajur dootoo ko def bu boobaa nag dañ naan la defal lële bu dee ne tamit du yàq àqi ndaw si ndax dëkkal bi moom àqam la voilà léegi loolu moo jëm ci wàllu li nga xam ne mooy dëkkal bi euh, kon buñ paree kon ñaataango rafetal nekkin bi mooy ak soxna si di dépasser ci moom deux solal ko trois dëkkal ko quatre beneen àq bi mooy te mooy cinquième bi mooy ne ndaw si jëkkër ji di nangu di foo ak moom di xool tamit di sóoraale ban âge la am xam nga bu dee ne dafa takk koo xam ne waa joo xam ne dafa takk soxna soo xam ne mage na ko ay dix ans wala génération wam la xam nga da gis ne génération yi dafa am ay bëgg-bëgg yoo xam ne mooy mais dans le cadre du dagan yoo xam ne dañuy wute am na ay génération yoo xam ne dangay gis ñoom dañoo bëgg di génn di di di di mooy génn bu bu boo xam ne bu dagan la dem fii ci parc yi moo di xooli nature bi xooli oiseaux yi xooli mooy def yooyu mooy da ngay gis ñoo xam ne yooyu da na a a neex am ñoo xam ne yooyu neexu leen yooyu moom moom gisuñ ci dara ñoom beneen façon la te lool man na nekk sax même nit ñi ñuy dund même dëkk mais bokkuñu ay yu ñuy def yoo xam ne ay bëgg-bëgg voilà euh léegi waa ji bu dee ne dafa takk benn soxna nday xool moom ban nay suuraale aajam ak ay bëgg-bëggam bu dee ne ab xale yow koo xam ne trente ans nga am takk jigéen bu am dix-huit ans mooy ne dafa am yoo xam ne ñoom dañ koy bëgg ay façon yoo xamante ni mais mooy mu dagan bëgg di dem ay parc par exemple yow bu dee ne même sax yooyu neexu la mais mu la à condition bu dagan mais bu dee parc boo xam ne boo fa demee gars ay yaramu neen ay foo xam ne ci ay ay ay plage yooyu taxul ñuy wax loolu moom dafa xaraam ndax yem fay gis du ne dem fa moo xaraam mais façon yañ fay solo nga xam ne ñii duñ sol dara def presque yaramu neen sol ay maillot de bain looloo tax loolu moo tax ne pas dem plage noonu rek day fa xaraam déedéet bu nee ne la euh, comme ay dem parc ba yooyu yow même bu dee neexu bëggoo yooyu moom du mooy ne du du loo miin mooy da fexe di wàcce sa bopp léeg-léeg nga accompagner ko na ko waa ñu dem nañ dem di xool tamit âge am mu dee rek moom jeune fille la mooy adolescente la euh, nga gis ne ñoom dafa am ay yenn fo yuñ bëgg yoo xam ne tamit yu dagan la Euh, moo nga ko ci léeg leen nga ne ko waa ala ñu aca ñu jouer mais pas ay yi nga xam ne jeu yi nga xam ne dafa xaram wala yi nga xam ne bon dañuy toog euh, seen façon yooyu rek yow nga xam ne mais du du dagan du xaram dee ci suuraale lool di ko def ak moom léeg-léeg bu dee man ko euh, ndax lan ndax noonu la yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon dunde moo tax keroog ba nga xam ne comme ni xadiis bi ne ci saxiixayni moom la yaa Aïsha radiyallahu anha doon wax ne bi nga xam ne ci la mooy jeune éthiopien yooyu doon foo euh, ci jàkka ji nee na man ma bëgg man nag damaa bëggoon a dem seetaani yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di may euh, moo ma moo ma yóbbu daal di may euh, mooy euh, protéger ko mooy daal di koy muur ci bëtu nit ñi moom muy muy seetaan muy seetaan di seetaan ñoom ñuy jouer di fo moo tax bu nee par exemple nañ dem carnaval boo xam ne carnaval bi euh, wala cirque cirque boo xam ne lañ fa baax na ay animaux la ñuy wane benn waaye bi leen kii ñuy tëb di dal te amul ay yoo xam ne yu ñuy terale ci assemblée beeg yooyu duñ fa def yoo xam ne l'islam da koo xaraamal yooyu la dem xool yooyu yow nga man ko man nga ànd ak moom ne ko waaw kay suba am na si dañ ne am na sir waaw na léegi bu subaa nañ dem wala nga bàyyi bu heure bi nga ne ko mais heure bi jot na nañ dem xooli loolu day gën a rafetal seen diggante gin koo neexal te yonent mi alayhi salaatu salaam bi xale yi éthiopiens yooyu doon foo noonu la def yaa si yóbbu ko am na boo xam ne moom moo ko da koo yëkkati mu nekk ci ay ko ci mbagg yi di xool ba ni nga xamante ni noonu la doyal mu ne ko doy nga mu ne ko déedéet est-ce que doy na mu ne ko déedéet ba nu ni muy doyale mu door koo wàcce ba mu mu door koo wàcce mu dem ñu daldi dem te tamit yonent mi alei saatu salaam mooy yenn ji man ngeen toog nga ne koy mooy yenn yi nga xam ne yooyu yëpp day rax taxal diggante di gën a neexal sëy mais ndax warula nekk cadre boo xam ne bu zëcc la tout est carré mel ni ay robot yu dund loolu il faut kër gi am tuuti ambiance yonent mi alayhi salaatu salaam da doon rawante di dàqe ak sayyidatu Aïsha radiyallahu anha voilà comme ni ne ci sanadu musnad imaam Ahmad ci sanad bu wér yonent mi alayhi salaatu salaam da doon dàqe ak sayyidatu Aïsha ñuy def course kan mooy raw kan moo gën a gaaw loolu tamit mën naa ne muy ay jeu yoo xamante ne nii jeu entre coups voilà te tamit euh, bu dee ne gis nga yenn jeu yu muy def ak ay ay ay ay mbokkam ay mbokki jigéenam yoo xam ne du lu xaraam mais ci seen âge la toll léegi léeg nga leen di bàyyi ñu koy def nga leen di xool sax bu leen neexee naan kii yow de kii moo la gën kii wala yow de kii ak yooyu non seulement ci nekkin gu rafet googu fogoo gu mu doon def même buñ doon sangu sax dañ doon bokk di sangu ñoom ñaar comme li sayyidatu Aïsha wax ne radiyallahu anha dama doon sangu ak yonent bi alayhi salaatu salaam ci benn ndab boo xam ne dañ ciy def ndox mi ñoom ñaar ku nekk di as di sangu nee na manaan mu naan ma da'i lii manaan ko daal lii mu naan ma bàyyi desal ma manaan ko desal ma ku nekk naan desal ma ñuy xëccoo noonu loolu lépp mën naa bu dee piscine ngeen yor man ngeen a fo ci seen piscine bu dee salle de bain yor man ngeen a sol fo ci seen salle de bain mooy ne amul yooyu gis ne loolu mooy dund mooy tax couple yi di dund mais pas ay nekk fi yii nii ay kii booy kii sax ñii di ruus koo wax yonent bi alei saatu salaam dundam lépp lañ xam man nan laa xam ne loolu xadiis kuntu aghtasilu ma'a rasulillah min inaa'in waahid fa aqulu lahu da'li fa yaqulu lay da'li dañ doon sangu man ak yonent mi alayhi salaatu salaam ak sox du moom rek ak yaay Maymuna ak ñoom ak soxnaam yaay Aisha radiyallahu anha da doon sangu mooy ku ci nekk moom ak yaay Aisha ci benn ndab mu naan ko ñuy xëccoo ndox mi kii naan mooy li foo bàyyi desal ma kii naan desal ma loolu ñoom ndam lañ amoon boo amee piscine defal boo amee salle de defal boo amee douche defal foleen loolu mooy li nga xamante ne ni dafa nekk luy gina a rafetal te loolu yonent bi alayhi salaatu salaam ni féete ñépp kaw moom noonu la doon dunde loo xam nga ne loolu wute naa ñi nga xam ne bu ñu leen tuddee rek bu ñuy ubbi kër gi kër gi ñépp ne teg kenn du ñemmee bouger xoolal rek ban xoolal xoolal ñeewante gi ak woyof gi yonent mi alayhi salaatu woyofoon te suñu boroom ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana wallahi nekk na dëgg-dëgg nekk na ci yonent mi alayhi salaatu ñeel la ngeen julli ñi rayukaay bu baax loolu nag mooy bariwul luñ koy waxtaane surtout ñi jàngale diine ba moo tax euh, ñi xamul booy wax ñu naan euh, jàpp nañ waaye di jouer les indo jàpp nañ ne les indo yi ñoom ñoo romantique wala ay Roméo et di ko sa di film tubaab yi foog ni loolu du romantique ñoom ndax lan yadda'una ad-da'arata hubban ñoom ngeen baal ma cagatu la ñuy woote moom moom la woowe li nga xam ne mooy ak bëgg yu xaraam yi ñuy tegal ci film yéeg yooyu yépp yooyu lañ jàpp ne lii nii mooy modèle bi ñun am nañu modèle waaye comme que duñ ko waxtaane nit ñi jàpp nañ ne yii yépp amul ci l'islam eh l'islam nag lii la il est entre le haram et le dagan le dagan le haram haram mais oui haram dagan mais tamit lii ci la ndax lislaam diinun kaamil diine ju gu mat la muy tukkee ci borom bi subhaanahu wa taala yonent bi alayhi salaatu wasallam moo ñu ko jàngal jàngal ñu wax na bàyyi jëf bàyyi di jëf ñuy xool xam naka la doon dunde biir këram ak ay soxnaam ñu mën a dunde noonu loolu la mooy ne loolu tamit di ñeewante di fo ngoyof ci soxnaam da tamit di bàyyi xel agam loolu la bu dee ne yow ki nga takk moom ak ak moom dafa bëgg ay dawi mais man ngeen a ko def yéen ñaar yonentu Yàlla sallallahu alayhi wasallam di dàqal di di rawanteeg Sayyidatu Aïsha man nga ko def heure boo xamante ne nii leer na ne Euh, du ñu gis ci du du du du awraam du feeñ daraam du feeñ day solu ba jot ngeen mën a génn heure boo xam ne presque ay fajar après yooyu heure yooyu nga xam ne boo ñii moom ñu bari ñi yoo ngi chômeur chômeur yaa ngay nalaw gars yi bu dee ñun suñu dëkkee moom xam nga France moom ngay xalaat ñiw ngi xëy ak ñu nit dañuy xëy ñii di jàngeeg yooyu mais bërëb yi nga xam ne fa la ñuy dawe la heure yooyu presque kenn du fa mooy yu mel noonu ak yoo xam ne bu dee am ngeen seen kër gu yaatu ngeen koy def ci biir am ngeen seen tapis de kii yooyu ñuy def ci kër yi ngeen di ngeen di jouer noonu di di daqanteeg loolu foo ci machine yeeg yooyu yi gaay yi dawe xaw ma nuñ ko tudde toog di pédale aka pédaleel ma xool ñaata calorie nga nga lakk man it boo paree ma xool yow man ma def ñu xool kan moo kan moo kan moo gin a am endurance moo xam ne day am cofeel gu dox ndax buur yàlla moo def baynakum mawaddatan wa rahma cofeel la def yi ak yërmande bu mu def seen diggante yooyu da koy gën a dëgëral voilà léegi sixième bi mooy ci wàcc googu muy wàcc boppam di def ak yenn yi soxnaam ci yu dagan yi mooy bu ja muy muy léeg-léeg bu manee di veiller veiller ak moom comme mu ñëw bay waaji tëdd suba amul bon amul benn empêchement benn loo xam ne lu mu war a teel a def la ndaw si ñu ñu tëdd nii muy nettalee histoire mu koy déglu di déglu histoire yi muy nettali ak di nettali ay ay ay ay ay ay ay ay ay conte wala sax di nettali naan lii wag lii di nettali ay mbiram loolu nga may ko mooy nga fexe yow attentionné wu ba mu yëg ne yow yaa ngi koy déglu voilà mu yëg ne yow di nga jox poids li muy wax di ko déglu euh, di waxtaan ak moom même bu dee nit guddi la dangaa kii nga xaw a déglu léeg-léeg nga ne voilà léegi léegi lan nga doon waxati keroog sax am na loo ma doon kiiwati benn histoire naan xaw ma lan ak lan léegi mu nettali nga ah waaw loolu de am na solo tam yooyu yi ngay wax yu mel noonu yooyu yëpp ku nekk ni nga koy defee mais yooyu lu baax la moo tax ndax yonent mi aleyhi salaatu salaam loolu la doon mooy am na xadiis bu gudd gudd bu nekk boo xam ne yaa Aysa radiyallahu anha moo ko doon nettali yonent mi aleyhi salaatu salaam waaye yonent mi aleyhi salaatu salaam dafa toog di ko déglu mais xadiis boo xam ne mooy nettali boo xam ne gudd ay jigéen la doon nettali yoo xam ne dañ doon dañoo toog di waxtaane seen seen jëkkër yi yonent mi alayhi salaatu léegi histoire boobu la doon nettali bu gudd gudd gudd gudd gudd yonent mi alayhi toog di ko déglu rek muy nettali di nettali di nettali mooy jox il nit ki attentionné wu di déglu nekk à la à l'écoute tamit soxnaam bañ rek non non non non non lii moom c'est des futilités quoi ah waaye yow eh xëccal ma dox ma ne mbàjj mi ma tëdd man c'est yii dama koo tal sa nettali yi nga xam ne amuñ bopp amuñ jeen yow léegi nag yow bu ëllëgee yow nga bëgg koo wax lu mu dégg ah <coughs> naan ko yow bu gis naa ne bu may wax ak yow doo ma faale doo déglu yi ma lay wax mais yow dégluwoo joxeel la modèle joxe woo modèle ba pare bëgg ñu lay déglu déglu ko même bu dee ne fexeel nga noot sa bakkan noot sa kii ne non grand bon gëmmentu naa mais quand naa ko tenir rek compagnie ñuy wax naan waaw oh. loolu la ko wax mais nag mu bañ a nekk loo xam ne dañuy nettali di jëw ay nit déedéet mu bañ a nekk di jëw ay nit wala di wax ci ñoo xam ne ay nit yoo xam ne buñ fi woon du leen neex wala yoo xam ne amul déedéet man nga toog di nettali kumba kumba kumba am ndaye kumba ñàkk kumba am ndaye kumba na ci la ñàkk nday wala kumba waaye man de fàtte naa loolu <laughs> moo ngeen jéggal man kumba am nday daal ak bon ak keneen ki mooy léeb mel noonu ay bukki nit ñi man daal keroog la ma kiy nettali nettali boo xam ne ah lu la wax ah loolu am na solo ah, ah mooy ne noonu ngay déglu comme ni yonent mi alayhi salaatu salaam déglu woon hadiis Umm Zar'a bu gudd boobu taxul neew la o oh, Aïcha man mii sa gis nga affaire communauté sama communauté bi <laughs> yenn bi ma ci am doy na ma maa ngi xalaat nan laay woowee mushrikuuna yaa ngi fii sa waay Quraysh ngi fii di ma gete ak yooyu waxul lool Kisra yii bu sama nit ñi jullit ñi fii niñ leen sonale fële ay kii war a xew nga nay may ummu Zara ak fii la caaf yi jaar fee la xar yi jaar déedéet waxul lool léegi sa ceeb mooy boo xam ne àq bu ndaw si am ci jëkkëram mooy ne bu dee ndaw si yëfu yi nga xam ne yu aajowu ci diiney ndaw si la te ndaw si xamuleen mu nekk farata ci ndaw si waa ji xamal waa ji jëkkër ji xamal ko boroom jabaram euh, ndax lan loolu lan mooy wane farata ndax suñu boroom moo wax ci suuratu tahrim yaa ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara wa quuduha an-naasu wal hijaara alayha malaa'ikatun ghilaazun shidaad mu ne yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi nga xam ne yéen gëm yàlla xu anfusakum fegal leen seen bopp wa ahlikum ak seen ñoñ mooy seeni euh, fami naaran safara ndax safara soosukat waquuduhaa li koy xamb di ko combustible bi tax muy gën a di bër bëri annaasu mooy nit ñi ñooy xamb safara wal xijaar ak xeer yi fii bu ñu taalee matt bu ñu taalee taal bëgg mu gën a mm, jas mën a tàkk ay këriñ lañ ciy def wala ay matt safara nag du matt lañ fay def bi ay nit lañ fay def ngir mu gën a rokkasu mën a tàkk ak ay xeer suñu boroom ne yéen ñi gëm yàlla qu anfusakum fegal leen seen bopp wa ahlikum ak seen ñoñ say soxna mooy premier ak say doom fegal leen leen safara lépp nag loo xam ne farata la ci ndaw si yow nga takk ndaw soo xam ne gis nga ne mais ndeke ndaw si mais xamul julli sax yow da nekk xat man farata nga jàngal ko julli mais moom xamul ko xamul koor yaa subhaanallah man ndaw si xaw ma woon ni yii xamu ko mais mbërëg li jëm ci wàllu règle nga xam ne jigéen ñi dafa nekk dalee moom dañ koy gis tout le seen jaamu yàlla yu bari daal ci aajo xamu ci daal nga jàngal ko ko farata ci yow léegi nga ne ah non man manuma ko ñu ne la boo ko manul nga seet ku ko man mu jàngal ko ko mbir mi du jàngal ko ko tekkiwul ne yow yaa koy defal sa bopp boo ko manul man ko koo man sax mais amoo jot bi li gën nag mooy nga def ko yow mais manoo ko ndax yow amoo jotu jàngal ko wala boobu même boo koy jàngal loolu boo gis na ne yow am na ku ko gën man koo xam ne nga utal kooku jàngal ko wala fichier yi mais ñun léegi suñu borom la mooy dangay toog sa biir néeg université nga yor ndax gis nga euh, yii nii ñuy jàngale nii gars yi bari dañu foog ne waaw yii moom yu yomb la yu sa yi toog fee rek di wax dangaa foog ne noonu dem ah non mais lii bon yii ñoo gën a gaa yi def ci université yi ah. xoolal am na sama sëriñ yoo xam ne fële Médina ay Médina yooyu euh, ñoom dañuy jàngale ci fac yi ci mooy ci jaami'a mooy université Médina bi ba pare di jàngale di jox ay cours ci jumaa yonent mi alayhi salaatu ak ci jàkka yooyu ak mais man dégg naa koo xam ne ndeysaan euh, gaañu na yal na ko yàlla. leeral euh, xabrum mu mu naan bi ma ko déggee muy wax mu ne boobu temps yooyu gaañooguloon mu ne euh, euh, mu naan moom bu nekkee ci jàkka yi jàkkaay yonent bi alei satu salaam di jàngale professeur la ci université bi université de Médine mais day jàngale ay cours fiqh yu muy joxe foofu ci ci ci ci jàkka ji mu ne mais fi muy nekk gina nekke à l'aise mooy bu nee ci jàkka ji buy jàngale gis nga pas université bi élèves yi noonu étudiants yi loolu même bu dee ne walla lii de mais fi muy gën a yéege li muy def ak fi muy gën nekk à l'aise mooy bu dee ci jàkk ji la ne ñi taalibe nekk foofu sàkkukatu xam-xam yi muy jàngale foofu lay gën a yéege mbir nag xam nga loolu ndax la ndax Arabie saoudite dëkku charia la mooy ne yooyu dañ ko institutionnal institutionnaliser njàng yooyu mooy l'enseignement religieux te tamit mooy gis nga fii xam nga ñun yii nii ñuy wax nii mais lii mooy droit bi équivalent au droit ci français ci ci suñu suñu pays lay ci lool la ay ku def lii nañ la mooy ne ay àtte ku sàcc lii nañ lay def mariage bu amee bu tasee lii wa koy tas lii mënu koo tas bi sëy ndax sëy ñaar ñu ñëw ci devant le juge ne lii ni mooy sey bi est-ce bi baax na baaxul loolu du justice loolu la mooy yi jàngale fiq bi ci loolu la ñoom nag bu dee foofu pi charia loolu la mooy ne justice bi ñun au lieu ñuy dem di jàng ay droit constitutionnel fii nii ci université yi ñoom dañ koy jàngale ci université yi mais mooy fiq la ñuy jàng muy charia bi la ñuy jàng fiq mazahib yooyu loolu mooy li nga xam nag fiqh bi loolu juge yi moo tax juge ay fuqaha yi la doon wala boog koo xam ne en tout cas fokk mu nekk koo xam ne day maîtriser euh, ci li nga xam ne moom lay ubbee voilà ñu xam ne kii léegi mu nekk qaadi ñu naan ko qaadi mooy le juge loolu la ñoom dañ koo institutionnaliser mooy ne yii ñu doon def nii ñun yii nii yii mooy njàngale yi ñuy def ci l'islam yooyu bu doon dëkk jullit la mooy ne yooyu euh, man nga ko institutionnel institutionnaliser mais affaire yi dafa am ay bërëb yoo xam ne dañ koy def ci enseignement supérieur yii nii niveau ñii lii la niveau ñii ñii la nit ñi di ci def ay ci yii nii nii yii ñuy wax mais dëkk yooyu lool na gars yi dañuy ay thèse ci buntu àq diggante jëkkër ak jabar loolu rek dañ ciy gis thèse nit def ci thèse wala bind ci magistère mooy def ci master moom lañuy wax ki wu ci euh, euh, mémoire loolu la mooy buñ foog ngay naan non yii moom déedéet mooy ne gis nga léegi yow yooyu nag suñu boroom dañoo yombal yooyu mooy au lieu ngay dem ci fakk yi di ko jàngi dem fële sëriñ diw dem voyage yi ba fële ni boroom xam-xam yàgg yi doon wax dem Perse dem euh, Buxa Buxaara di ko fa jàngi dem dem dem dem dem dem dem Ouzbékistan di jàngi dem Makka dem Medina yooyu yow sa biir nii ngay toog yorub université ah subhaanallah bu dee yow mënoo ko jàngal sa femme amoo ko laajteel koo xam ne def na waxtaan yooyu nga jël ko ne ko jàngal mu yii dañ koy jàng xoolal affaire mariage yi moo tax fichier yii wax ci mariage yii nii yu am solo la pour ku ci nar a dugg nit ki nag man nga ne non yii moom jaru ko bon fichier yi dañoo bari man nga koo wax mais gis nga bés boo demee ba sa mariage di kalaate ndax ndax yooyu ndax loo xamante ne ndax bu ngeen ko xamoon ne l'islam nii la ko tërale du ngeen dugg ci problème boobu boobaa ngay rëccu naan bu ma yëgoon de doon naa waxoon mu déglu loolu man ma déglu ko bu ko defee fekk mbooy mbooy na mbuus mbir bala ngaa dugg ci lool loolu la imaam al di wa rahmatullah alayhi warul ci benn mukallaf muy poser benn acte lu dul moo xam acte bi yàlla ci lool rawatina bu dee ne acte boobu dalaa concerné directement ndax acte yi xam ko ci koo xam ne moom day ut xam-xam sàkkatu xam-xam bi kooku moom yii day nekk farata après ci moom mais pour ñi ci des mooy ne fekk ñëwoo ngir def ko yenn yi day ci lay xase nekk farata ci yow xam-xamu euh, aj aj aji màkk du farata ci ñépp mais ki nga xam ne moo koy jàngale ak ñiy sàkku xam-xamu diine ñooñu day nekk farata ñu xam ko ndax après nit ñi dañuy soxla bi am ay laaj yu ñu leen war a laaj te loolu diine bi dafa am ñoo xam ne ñoo ko war a taawu takk ko ba mu dëgër xam ko xam bu leer di ko jëfete téye ko di ko transmettre yow nag bu dee xamoo du du du lool lool lool lool utal ko keneen mu xamal sa soxna yooyu bu dee amoo koo xam ne personne mooy nit ku mais fichier yi nga jël ko yooyu sax moo ëpp jàmm fichier yi jarul muy dem di déplacer wala yooyu bu ko manee baax na mais nga jox koy fichier na ko jëlal nga déglu yii ndax xam nga yenn yii nii yu bari àq yi nii du jëkkër ji yépp ñoo mën a toog di ko wax seeni jë seeni soxna loolu ñépp ko mën ndax surtout bu dee ne bon esprit rivalité daa xaw a am seen diggante tem euh, te ndaw si xaw a tem mu ne waaye yow lii daal yow yaa ko waxal sa bopp rek ngir ngir say avantage yi bopp te tamit waa ji mën na am kersa sax di wax yooyu di ko wax soxna si yooyu mais yooyu ñun l'islam nag amul kersa moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah di wax naan du nekk boroom xam-xam mukk koo xam ne dafa rus ku rus mooy yu nii te dinañ ci gën a dugg insha allah dina am ay yoo xam ne yu jëm question yu jëm après ci wàllu mooy rapport bi am entre mooy mooy tegginu sëy rapport sexuel teggini yooyu ak tamit lan moo dagan ak lan moo dagamul yooyu insha allah yi dinañ ko ni ndax bunt bi dafa nekk loo xam ne gars yi ñu bari dañ koy maasale jàll boo gisee suñu problème léegi nga gis jeunesse bi di uti ay modèle feneen dañoo jàpp ne yii nii amul sax ci l'islam que waxtaane ko rek daa xaraam nekk fi di waxtaane liy xew entre góor jigéen yooyu non mais kii moo ñàkk kersa kii ana kersam nga xamoo dara mais yow dundu yonent bi alayhi salaatu salaam ba nim doon nim doon nekk biir néegam dañ koo xam tam moom mooy ki nga xam ne moo féete kaw kersa boroom xam-xam yu noonu la du am xam-xam mukk koo xam ne dafa rus ak koo xam ne dafa rëy dafa rëy laajte ah non wala dafa wëree non fële wala kan mooy wax nii mais eh, eh yow ko koy déglu nii diw <laughs> bon waaye saa saa yaa neex waa ji taxawaalu fii yow xanaa xamoo sa waay moom ngay déglu nii moo ne day day introduire na boppam au sas quoi di jéem a wax quoi nee na day wax ci diine quoi bon jàll. ndax kooku dafa am barrière yi Cheikh Omar radiyallahu anhu doon wax ci rima mooy kii dafa am ci ba obstacle yooyu tax nit du xàmmee nitu yàlla du xàmmee boroom xam-xam lool la moom dafa am benn obstacle mooy obstacle al mu'asara ñu dund nekk li Cheikh Seydina Omar wax ñooy danqadoo ceeb bi waa joo xam waaye yow kii nga xam ne ñoo añandoo nga naan lan kii ñoo bokkoon a ndaw lii waaye yow kii fan la fi xame loolu kii caay-caay bu ne defoon na mooy ne ku mel noonu ba pare rëy dem li laajte naan moo waaye koo xam nga ne waaye yow wala yan booy ñooy booy yeey conférence fële ñoom kañ lañ juddu bay waxi conférence oloon oh, sawaay eh, sawaay léegi sëriñ la nag wol boog tengaade bi nag muy wax di waxi xadiis nag di eh, kooku du xam dara waaye ju mel noonu fekk mu ngi mel noonu du xam dara ndax nit nekk na imam à l'âge de dix ans nit nekk na imam à l'âge de seize ans à l'âge de dix-sept ñun nag dañoo foog ne fan nga nekk màgget bu xubidaas wala nekk ci paa yi nga xamante ne nii booy dox sax ñépp xam ne boo waxee rek ñu xam ne paa nga ngir nga wax nga mën am xam-xam alors que du loolu nit ñi nekk adolescent nekk imam yu mag di jàngale seen dëkk ñoom imam Malik ñaata at la ñawoon 17 ans la am di jàngal nekk Malik mi mu doon xam imaamu Shafi'i ñaata la ñaata at la amoon bi muy doon li mu doon waaye yow ñun moo tax yëfi nuyaat la Seydina Cheikh Ahmad Tidiane lan ngay mën a mooy ne ñoon ñépp dangaa foog ne dañoo ñëw ba nekk ay ay ay ay ay ay ay ay ay suyuux ay kii nu mu ay mag cinquante ans quarante ans soixante dix ans dooram doon li ñu doon wala am xam-xam bi ñu am mais dañ cee dund nuur ci. loolu lañ leen yar shabun nasha'a fi ibadatillah jeune boo xam ne dafa dund yaru màgge ci li nga xam ne jaamu yàlla te bu wax jaamu yàlloo xam-xam kon mooy yii yow bu dee ne yow manoo ko jàngal utal ku ko jàngal boo amul lool utal fichier yoo xam ne wax na ci lu loolu nga wax ko nga jox ko ko loolu kon dafa nekk bokk ci àq yi ndaw si amal jëkk yi yi nga xam ne jëkkëram da koo war a defal mooy ne bu dee ndaw si dafa gis ni ndaw si xamul yi nga xam ne faratale ci moom mu xamal ko ko te tamit non seulement xamal ko ko mais loolu mu ko xamal mu ko ci soññ ngir mu jëfe ko ndax xam rek toog tamit toxul ñuy wax ndax sinon qu anfusakum moyal leen seen mooy préserver leen seen bopp wa ahlikum ak seen njaboot naaral safara ba léegi kon defa ko voilà ah te jaamu yàlla gi li ko ci pousser mooy yawit nay fekk yawit nga koy def surtout bu dee yoo xam ne yéen ñaar man ngeen ko defandoo comme lu yonent bi alayhi salaatu salaam wax ci xadiis Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ngi ci musnadu imaam Ahmad ci sanad bu wér mu ne rahimallahu rajulan qaama min al-layli fa sallaa wa ayqadha imra'atahu fa sallat fa in abat nadaxa fi wajhiha al-maa' wa rahimallahu imra'atan imra'atan qaamat min al-layli fa sallat wa ayqadhat zawjaha fa sallaa fa in abaa nadaxat fi wajhihi al-maa' yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne rahimallah buur yàlla yërëm na loolu mën na nekk xabar mën na nekk insha loolu mooy lan mooy mën na nekk ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam rahimallahu mooy yàlla na mën na tekki yàlla na yàlla yërëm wala rahimallahu buur yàlla sax yërëm na ba pare waaye lum ci man di doon mooy de toute façon am na ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy lum nettali am na bu dee ñaanam la tamit nangu na huwal mustajaabu da'wata mooy ki nga xam ne buur yàlla day nangu ñaanam fu mu tollu kon rahimallahu buur yàlla yërëm na wala rahimallahu yal na buur yàlla yërëm sa luy pare yoo même rajulan benn góor boo xam ne qaama minal layli dafa jóg guddi di julli di naafila fa salla mu julli waaye bi muy jóg wa ayqadha imra'atahu mu yeewaale soxnaam tëdd ba fajar bi nekk c'est euh, six heures du matin mu tëdd ba quatre heures wala ba quatre heures et demie waa ji jóg ne femme bi pëkk pëkk pëkk ne ko ah ne ko jóg doo jóg ñu am ñaari ràkk doo jóg ñu am ñaari ràkk moom mu jóg daal di ndaw si daal di jóg ne ko demal nga jàpp boo paree nga nga nga nga nga nga yeema mu jàpp ñëw ne ko pare naa mu jóg jàpp ñu julli naafila daal di delluwaat ci liñ nekk wala lañ doon def wala ñu toog ba fajar jot moo xam en tout cas daal ñu julli mu ne kooku yàlla yërëm na ko te bu yàlla yërëmee kooku yërëm na ki mu yi Allah mu ne nag fa in abat bu ko yeewee ne ko pëkk-pëkk na jógal ñu julli mu bañ nadaxa fi wajiha alma bu jàppee ba pare mu jël ci ndox mi bu dee femme bi da ko yee mu tëdda wala jógal julli ah bàyyi ma nelaw bàyyi ma nelaw tëdd waa ji jàpp jël ndox wala mu jël ndox daal di koy wis ci xar kanamu ndaw si mu ne ku def loolu jóg soit mu jóg yee boroom euh, soxnaam ngir mu jóg julli mu jóg julleek moom wala mu yee ko ndaw si bañ mu jël ndox daal di koy wiccax ci xar kanamam mu ne kooku bu yàlla yërëm na ko yaa subhaanallah gis nga lii de lii de xam na góor gu ko def femme bi tëbaa lañ ma doon wax nag wallaay waxoon nañ ma ko dem naa gis naa sama sëriñ bi sëriñ ba waxoon na ma ko mooy bu xaabakat bi woon na ma nag sa jëkkër ci liggéey la la tollu maa ngi ci am naa ci preuve nag ah bàyyi ba may nelaw guddi nag amoo dara may def nga jël ay ndox nag di ma ko wis saafara la buñ la buñ la jox waaye nag di nga xam ne man may doomu ah man jóob wallaay di nga xam ne man maay man maay yaxaw ma njuquma ca xam ak fan yooyu ñu koy waxe rek waaw biru ma moom biru ma xaw ma lan ak lan faal nga faal nga yaaram tey nga xam ne man ah kenn kenn manumaa def lool nga may wis ndox yow de dugg nga nag jàpp naa la nag loxo ci poos waaye tàyyi ko waaye ba ma jógee jógagoo mooy ne <laughs> mooy xool esprit boobu takat waa ji da doon jéem a doxal rek sunna jaaja dégg xadiis bi di ko def <laughs> waaye loolu mooy côté waa ji mu ne wa rahimallahu buur yàlla yi yërëm na benn jigéen boo xam ne xaamat dafa jóg guddi minal layli ci guddi fa sallat mu julli moom it jóg ngir naafila wa ayqadat mu yee zawjaha fa salla mu yee ne jóg na nijaay wala noo ko mën na woowe euh, ci tur yi nga xam ne ñaar ñuy sëy mën nañ koy woowante seen biir kankaa dëgg ci dëkk bi foo toll chéri chéri chéri ji takkarnaasi ci àddina bi loolu moom taxul ñuy wax loolu yonente ma lay sarsam da doon woowe yaa Aïcha tur Aïch mooy ngir neexal yaa Aïch xam nga Aïcha la ne yaa Aïch lool tur yooyu tur yu neex yooyu mën nañ koy joxande seen biir mais seen diggante seen biir mais bañ a nekk ci mbedd bi fu ñu nekk te ñu nekk ci benn jataay kenn ki war a woo ko chérie yi euh, chérie yi tu peux me passer le téléphone mooy yooyu yooyu yooyu taxul ñuy wax ndax loolu noonu yow gis nga ndax am na nit ñi daan ñu feebal gis nga yu mel noonu boo ko fi waxee ba yëngal benn waay ba mu njaaloo ji wala mu def lu dul noonu yow moomu yow mi def loolu tax yow yaa yenu bàkkaar bi ah mooy ne waa ji loolu dédommagé wu ko mais yow di nga am ci bàkkaar bi sa part bu ma sëkk ndax yaa yow mooy yooyu ay neexal yéeg ay muur chéri yéeg muum kër yéeg fu mbedd mi foo robb dégg mon kër ay waaj it ah, ah, mon kër mooy ñàkk fayda la ne yooyu noonu man nga ko waxante bu ngeen newee ci seen vie privée mooy mais ngeen bañ a nekk ci biir nit ñi di rey nit ñi ak mon kër mon kii moom moom moom ma biche non yooyu mooy ne na nga foog ne yeneen tubaab yi sax sax doon toog biir biir saxaaba naan ko bi wax wax non mooy ne yooyu noonu nit ñi bon man xaw ma ndax mooy tendance gis nañ ñu koy def waaye loolu la nasaraan si def looloo xew du loolu bés boo fi yëngalee ndax nit ñi yemuñu ah ay wax loolu benn waaye moom bu feebal xel ma naaw ba tax mu jaar fa sawaay euh, defi lu dul noonu mais am na ci bàkkaar bi yow. voilà mu ngi mel ni nga sol jigéen bu sol lu baaxul rek romb ci mbedd yi ba yëngal kenn mu dem njaaloo keneen moom day am bàkkaar bi ndax moom mooy ki nga xam ne moom mooy cosaanu mbir moo ko prophète yu mel noonu noonu euh, waa ji du ko dédommagé ah non moom day am bàkkaar moom voilà mais yow na la leer ne même bu dee yaa ngi seen tëdd di seetaan sa télé ka zappé mooy di nga am ci bàkkaar bi ndax yow yaa ko waral moo tax yooyu léegi nag bu ngeen newee yéen ñaar rek bon ci seen intimité wooweel wooweel lu leen neex ci loo xam ne lu dagan la seen diggante voilà léegi yow sa chéri yoo bu ngeen nee noonu man nga koy ndaw si yee ko ne ko chéri bu ko neexee moom kër moo xaw ma la na ko jógal doo jëm ñu julli kii naafila ñaari rakk léegi euh, mu ne bu jógee waa ji jóg ñu julli bu nee ne waa ji dafa bañ fa in abaa waa ji ne non bàyyi ma non damaa sonn ko mu jël ndox mu jàpp ba pare ñëw daal di koy wis ci xar kanam kooku it yàlla yërëm na ko waaye ci li ma wax ci ndaw see am rek <laughs> ah man nag mon copain ne m'a pas man sama xarit bi lim ma doon wax fenu ma ndeke nga ne ko ban xarit ndaw si ne ko ban xarit mu ne ma ne jarul nga koy laaj man yàgg nañ ma wax këni ne ñu lay gis ngay dem ci ay sëriñ man nag masuma koo gëm ndax man masuma gëm yooyu que yaa ngi koy def am naa di preuve nag bàyyi ba ma nelaw nga ñëw di ma xëpp ndox muy saafara suñ la jox may naa la sa ay yu mel noonu te ndaw si deful lu dul doon doxe kii loolu mooy gis nga boo xamul daal te teeyoo yu mel nii moo lay dal man nga koo laaj lu tax nga ne ko ah man di damaa dégg xadiisu Seydina Abu Hurayra mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam nee na yàlla buur yàlla de yërëm na bépp jigéen boo xam ne dafa jóg guddi ngir julli ñaari ràkka yee boroom këram mu jóg julleek ñoom mooy naafile daal ñaar wala lu ëpp lool bu bañee mu jël ndox daal di koy wis ci xar kanamam loolu de moo tax ma def lii ma def waaye ñun duñu laaj kon loolu dafa bokk ci yi nga xam ne mooy àq yi mooy nga jàngal ko xamal ko diine te tamit nga ko ci euh, pousser di ko ci soññ waaye